fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi sittiin wa an anasin radiyallaahu anhu annahu qaala maa su'ila rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alal islaami shay'an illaa a'taahu walaqad jaahu rajulun fa aataahu ganaman bayna jabalayn fa rajaca ilaa qawmihi fa qaal yaa qawm aslimuu fa inna muhammadan yuctii cataa'a man laa yaxsha alfaqr wa in kaana arrajulu layuslimu maa yuriidu illa addunyaa فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى mu ñu ñëwaatal ci buntu bu bees bi ñu ne woon garab gu bees gi di numéro 60 di wax ci baabul karami wal juudi wal infaaq kon ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadisu Seydina Abu Umaama Suday ibn Ajlaan al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne woon waan Abi Umaamata Suday ibn Ajlaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya bna aadam innaka an tabdula al-fadla xayrun lak banim jeexe walillahi alhamdu wal minna mu doon xadis numéro cinq cent cinquante deux tey ñu war a gis xadis numéro cinq cent cinquante trois li ñu fàtte woon a wax mooy chapitre bii ñu ngi ko ubbi muy tomb bu bees bi yawmul xamiis ah yawmul xamiis tombeeg le cinq Chaabaan mille quatre cent quarante cinq ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam tombé woon ak jeudi quinze février deux mu ne mu ne mu ngi jële ci boo xam ne mooy anas la tuddoon radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na maa su'ila ma suñoo laaj rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa ala al islami ci l'islam dara kenn du ko laaj ci turu l'islam illa ata lu dul dina ko jox lu waay laaj ci turu l'islam yonent alayhi salatu wassalam jox Allahu mu ne wala qad te dëgg-dëgg de jaahu mas na koo dikkal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na koo dikkal kan rajulun benn waay waaja ba mu dikkee lu mu def fa ataahu ghanaman yonent bi saa jox ko ay jur yu bare bare bari bayna jabalayni yu nekk diggante ñaari montagne jur joo xamante ne nii seen bari waaye diggante ñaari montagne lañ ne woon fa rajaa waajal dellu ila qawmihi ca ay ñoñam fa qaala mu ne yaa qawmi ii yéen samay ñoñ ay waay aslimu gaaw leen lu mu gën a gaaw ngeen wommatatu dugg ci lislaam bi ndax kat fa inna muhammadan dëgg-dëgg muhammad mi nga xam ne moo leen jiite da mooy moo fay yonent yonti day joxe ata a joxe goo xam ne man waa joo xam ne laa yaxsha al ragalul ñàkk Seyna Anas ne beneen wa in kaana rajul te nag benn waay doon na nekk doon na ñëw li yusli la yuslimu di di tuub léeg-léeg nga gisoon benn waay ñëw ne tuub na waaw kaana rajul la yuslimu maa yuridu te kat bëggul te nammul ci tuubam googee illa dunya lu dul àddina tax a ko tax a jóg bi naan jullit laa ndax gis na ne intérêt yi léegi nekk jullit moo gën a bénéfique ak nekk yéeféer <coughs> mu ne tuub na léegi nag te tuubam googu maa yuridu illa dunya addina gu jógee gi da doye di kese ko tax dugg ci l'islam ndax topp intérêt gis na ne l'intérêt mu ay intérêt ñu ngi ci jullit mu ne waaye yéene boobu del amoon waaye famaa yalbasu illaa yasiraa waaja de bu ñëwee du fa des lu lu néew lu néew rek xatta ba ni nga xam ne yakuna al islaamu la l'islam di nekk ahabba ilayhi gën a sopp ci moom min ad-dunya ci àddina wa ma alayha ak lépp luy richesse àddina lu nekk ci kaw àddina lépp luy koomu àddina l'islam gënal ko ko te ndax kat bu muy dugg ci l'islam looloo ko taxoon jóg mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullah léegi bi mooy est-ce kese moo ko soloo ñu ne la déedéet sëriñam ah, al imaam Ahmad rahimahullah moo ko ci fekk al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi koy di ci kitaabul fadaa'il baabu maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu fa qaala laa wa kasratu ataa'ihi te lañ gisoon hadiis bi demoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Jaabir Yonent bi alayhi salaatu wa salaam maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu fa qaala la hmm, buntu boobu la indi mu ne kon haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba al imaamu Muslim rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zazi eh, am ñu ne moom Wasiti la am ñu ne Bukhari al asl la Abu Khalid rahimahullahu ta'ala an Hammad ibn Salama mu jëla ko ci Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala an Thabit moo ko jëla ci Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri rahimahullah an Anas mu jëla ko ci sëriñam di jaati jëm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 la yonti ataan man yaxaafu ma maa yaxaaful faqr la yonti ataan maa yaxaaful faqr fa qaala anas in kaana rajulu la yuslimu maa yuridu illa dunya famaa yuslimu hatta yakuna al islaamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa maa alayha kon nii la ko al imaamu muslim indee fii indi na ko ci da koo tagale e, e, e, ñaari xadiis yi mais bii moo ñu ci gën a intéressé. ndax moo kii ñëw ba li ñuy wax waaw akbar léegi kon xadiis baa ngi nii kon ginnaaw njàngat bu njëkk li ci taxriij bi ana lan mooy lëkkaaleem ak bunt bii di wax ci waamee ngëneel ak tabe ak di joxe te yàlla tax te loolu lépp siqatan billah nga am confiance am kóolute ci sa boroom ne moom mi ne lu ngeen dépensé dina leen ko wutul lu baax nga xam ne dina la ko fay dañ naan la xadiis bii <coughs> lëkkaaleem mooy yonent bi nga xam ne moom lañu suñu waroon royloo nii la meloon waaw maa su'ila rasulullahi mu ne ma suñoo laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam alal islaam ci lislaam shay'an dara lu dul joxe na illaa a'taa loolu taxawoon nañ ci ci xadiis naa jaabir biñ la wax sànq te ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi jàppandee dala koy jox te léeg-léeg du jàppandi sax mais day leb day leb ngir faj coono eh, soxlaay keneen waaw ah, loolu na ko sayyidatu Xadiija daal di woon radiyallahu anha naa woon joon mu jógee ca xuntu ba <coughs> mu ne ko waat naa ci yàlla ah, ku mel ni yow borom bi du ko du ko gàcceel mukk ku mel ni yow borom bi du ko gàcceel lu tax mu ne ko parce que yow dangaa nekk koo xamante ne nii dangay ngay yenu problème mu nit ñi waaw nit day am problème am ñëw diis ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu kat mooy laata hein borom bi di ko yónni ci nit ñi waaw loolu <coughs> la meloon noonu <coughs> la meloon <coughs> moo tax Sayyidatu Xadiija ne ko nag ku mel ni yow daal borom bi du ko du ko gàcceel waaw ndax innaka la tasilu rahim wa tahmilul kalla wa taksimul ma'dum voilà laa soxla wa taksimul mooy da ngay xam ne amoo ko ngir utal ko jàmbur boo xamante ne nit koo xam ne daa am soxla waaw wa tu'inu ala ne nii la def waay waaye rawatina bi nga xam ne ci la ko borom bi terale li nga xam ne mooy l'islam moo tax ma suñu koo laaj dara hein ci l'islam lu dul mu jox ko waaw waaw bu newul fi moom mu fàggu ji lebi wala mu tay le di mbërëm ngir diit waaw waaye bu dee ne yoru ko diitu amul solution du wax dara day noppi léegi nag mu ne kon mooy gis nga kon ak tabe waaw di puusa jullit ñi kii mooy suñu royukaay buñ la laajee mu ne fi comme liñ waxoon man na fee nekk jàppandiwul ngir loolu loolu comprendre nañ la waaye nga bëgg a dëkk gàntal te dara tegoo ko lu dul ci nay kese loolu moom du lu baax waaw loolu du lu baax de déedéet waaw lu ñu la wax nga gàntal te léeg-léeg ki lay wax leer na la ne kii ah am na aajo gu jàmb ngay gàntal rek te bu ay caaxaankat ñëwee wala loo xamante ne wax dëgg yàlla def ma sa alal sax dafa xarab nga def ko fa ngar bayre waaye foo xam ne nga def fa ngir puukarewu ngir ñu ne tuddam diw ma moom lañ ko ndayee la woon ak nàngam nàngam nga daal di fay def loola ak loola loolu ñaaw na lool waaye loolu ñaaw na ba fay ñaaw yam kon joxe ci loo xamante ne nii fekk yaa ngi koy man mu ngi jàppale joxeel tarooy ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam baabul karami wal juul wal infaq fi wujuhul xayr mu ne mu la ciy jox nag ci loolu joxeem gu tabe tabeem gu rëy rajul am na benn bés benn waaye da koo dikkal waaw akbar <coughs> bi mu ñëwee mu laaj ko ne ko <coughs> mu laaj ko waaw xanaman bayna jabalay fa ataahu waa ji ñëw di laaj yonent bay sar sam jox ko ak jur joo xam ne ci diggante ñaari montagne lañ ne fees del lépp di ay bëyëki xarak yu mel noonee waa ji gëmewu ko woon mana moom mu ne ko waaw lii lépp yaay borom waa ji wommat mbiri di wommat jur ji topp ca gannaaw bay jege waa dëkkam fa rajaa ila qawmihi fa qaala ca buntu bala toll di yuux yaa qawm <laughs> yéen samay ñoñ waay waay aslimu gaaw leen ngeen tuub wombatu leen fa inna muhammadan ah saydina muhammad radiyallahu alayhi salaatu wassalaam moom day joxe joxe ku ragal man laa yaxshal faqra <laughs> xam nga lii joxe ku ragal ñàkk ak ku ragalul ñàkk manu la yem <laughs> joxe ku ragalul ñàkk lu muy def moom day joxe moom du fi nekk di sóoraale les lendemain ah xam naa joxe ah sawaay seetaatal li ngay def ah baax na yow yaa ngi sóoraale démb suba mais suba nan nooy def yow imagine nga jox sawaay doo doo doo li nga war a añee mu ngi yow <laughs> xam nga kooku <laughs> neewuñ loolu baaxul de <coughs> mais dañ la yi dangay gis degré yi waaw ah. kooku buy joxe moom day sóoraale ay mbir ëllëg ak dépense bu war a def est bu joxee lii dina ko man alors que ki nga xamante ne nii moom ragalul ñàkk day joxe joxe ku ragalul ñàkk comme buy joxe yooyu du ko bàyyi xel waaw moom li teew nii gis na ne diw daal aajo woon a soxla na loolu mooy aajoom tey moom aajoom yëpp saafara bii ah léegi nii te soxlaay mbokkam bii mooy soxlam ndax al mu'minu mir'atul mu'min way ngëm yàlla ji way ngëm yàlla ni moom mooy mooy li nga xam ne mooy seete mooy seetoom ñaar ñooñu seen joxe du yem naka noonu seen dara dafay yàlla du yem waaw yeneen bi alay saar saam fu gën a kale ci joxe fa la meloon waaw moom daa meloon ni ar-rihul mursala waaw nga xam ne du sélectionné yéeféer yi ci boppam da leen doon jox al mu'allafatu qulubuhum romb nañ fi rombat si yeneen fi yeneen tubaab yi saataan di leen jox ngir dëgëral seen xool ci l'islam mais ñenn ñi duggaguñoon sax ci l'islam mu leen doon jox comme niñ gisoon Seydina Safwan ibn Umayya Abu Umayya keroog Hunayn bi ko yeneen tubaab yi saataan ne ko Safwan mu ubbi Makka ah Safwan daal ci gàttal mu ñëw waxoon nañ ko fi. yeneen tubaab yi saa saa garanti ko gëmul mu ne ko alma sa mbubb kon ñu ndax damaa war a dem Hunayn xare mu ne ko a ghasban ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, Muhammad lii da nga ko bëgg a foqar ci daal parce que yaa ñu gañe mu ne ko déedéet bal aariyatun lu ma la àbb la loo xam ne dama ko garanti <laughs> léegi Seydina Safwan ne biñ gañee affaire bi ba bàyyi maa ngi muy joxe raana yeneen tubaab yi saa saa dem Taif wër ndomba waa Taayif waa Taayif téye bañ jóge fa daal ci gàttal ñoo muy séddale màng mi Seydina Safwaan nee man de <clears throat> keroog la jox ñoom Abu Sufyaan téeméeri gëléem jox ñoom Muawiya téeméeri gëléem doom ji jox ñoom al Abbaas ibn Mirdaas jox Uyayna téeméeri gëléem Aqra ibn Haabis téeméeri gëléem Uyayna cinquante Uyayna kaas yonent way saar saar ne daggal leen ma làmmiñam mooy jox leen ko am noppi ñu jox ko comme liñ jox naataangoo yi arabam yi magu arab yi Seydina Safwan keroog yeneen tubaab sa saam jox na ko ci mbir yi te pourtant Safwan nekkuloon jullit ah moo tax mu ne sama zaala yeneen tubaab sa saam dañul yoo fii nii di ma jox keroog di ma jox ci alal yi <coughs> ma jox ci alal yi ba moom xar kanamam laa gënoon a bañ ci xar kanam yi waaye mu may jox di ma jox di ma jox ba xar kanam moom laa gën a bëgg ci xar kanam. <laughs> waaw <laughs> akbar moo tax du sélectionné moom amul parce que loolu dafa am solo <laughs> jàngalekat bi ki nga xam ne day woote jëme ci l'islam yooyu da ko mooy sensibilité ñun ñi da cee war a bàyyi xel te yonent bi alayhi salaam kenn raw ko woon ci loolu moom mooy wootekat al envam bi gën a màgg waaw ak ka doon bàyyi sensibilité nit ñi doonu loon def loo xam ne da leen di dugal ci toroxtaay bu xamee ne diw alal la xam da koy jox pour l'instant mais loolu dina ko yar ci kanam waxoon nañ maxrama di bàyyiwu ki nga xamante ne euh, euh, mooy <laughs> almiswar moom it ci magu araab yi la meloon gis nga yonent bi alayhi salaam bu ba piise ñëwee yonent bi alayhi salaam dafa dencal maxrama lu baax ndax xam na maxrama boo alal daa bëgg alal waaw loolu ngir ngir loolu dafa jara bàyyi xel mais ah, du non non non topp leen ne ah waaw xeeta ko yooyu na bi ibn Hisn noonu lañ meloon xeetak xeetak al-Abbaas ibn Mirdaas noonu la meloon moo tax Yonent bi alayhi salaam bi mu waxee loolu kaas ne ataj'alu nahbi wa nahba al-'ubaydi bayna 'uyaynata wal-aqra'i famaa kaana hislun wala haabisun yabuqaani mirdaasa fil majma'i walastu imri'an walastu duuna imri'in minhumaa wa man yurfa'u al-yawma yukhfadu al-yawma laa yurfa'u bi mu waxee li muy wax taas na yonent bi alayhi salaam ah yonent bi nag ah fii ja Hunayn nag ah xare bu mag bi ma fi def man al-Abbaas ibn Mirdaas sangu waa Banu Sulaym ah ñëw def fii ak njàmbaar ah léegi nga jël maag sama fas wi daal Ubayd liñ ci war a am daal nga xaaj euh, mu nekk moitié wu li al Aqra am ibn Haabis di sangu Banu Tamim ak Uyayna ah, yonent sallallahu alayhi wa sallam seeni baay yóbbu ma suñu koo yóbbul sama baay kon nag man du ma du ma nekk seen doomu sama baay euh, ñoom ñu ma koy yóbbul yonent sallallahu alayhi wa sallam neew ko eh joxe naa ba pare demal toog de toute façon nga kaas nga ñàkk kaas euh, joxe naa c'est bon déedéet dañuy joxal leen ma ko ba daggal leen ma lan nañam ñu jox ko mooy jox leen ko ba mu noppi ñu jox ko ba mu kër kon mu ngi noonu kon loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ay mayem waameem loolu la woon waa jii nii daa ñëw laaj mu jox ko xanaman waaw comme que ñoom loolu lañu xam moo tax mu dellu ci ay ñoñam ne leen kon tuub leen ndax diine jii ndeke diine yi richard parce ki ko jiite moom mais mais mais mais il donne sans compter ah non non non vale ay troupeau waay yu nekk diggante ab <laughs> vale la ma jox ah mais attention <laughs> kii kii kii ragalul ñàkk voilà léegi Seydina Anas <coughs> di ñu jox beneen misaal euh, kon te ñooñ kon gis nañ ñooy mu àllafatu qulubuhum waxoon nañ la loolu li gën a dëgër même bu dee am na yenn boroom xam-xam yi naan loolu amatul ci l'islam parce que temps yooyu l'islam dafa soxla woon doole dafa soxla woon kattan dafa euh, léegi a a'azza Allahu l'islam islam yàlla teral na ko dëgëral na ko kon soxlaatul façon nit yu mel noonu dañ naan ah, ah bu dee lu mel noonu lañ koy jëli Seydina Umar ibn al-Khattab dañ naan déedéet parce que Hunayn moom Hunayn ba muy am mo Hunayn Hunayn la lii ma la fi wax nii yépp ñoom Abbas ibn Mirdas ñoom ci euh, euh, euh, Abu Umayya Safwan ibn Umayya mais loolu lépp Hunayn la woon te Hunayn gis nga Hunayn huitième année bi mooy ubbi nañu Makka waa Makka moom léegi mérméeru nañ yonent bay sa sama ca teg loxo Xaybar <laughs> bi amatul ku tenir teg yonent bi alayhi salaam l'islam l'islam moo fa ëppatoo doole jamono jooju te benn at lañ ci tabu ngir ngir ngir ngir ki nga xam ne mooy le plus grand grande puissance de l'époque muy Byzance waaw di Qaysar di Hiraql azim ar-Rum waaw <coughs> loolu xewoon na te pourtant daa ngay qad a'azza Allahu al-islam te yonent bi doon ko def kon nan lañ mën a waxee ne. loolu amaanatul am comme ni ko Shafi'i yi di waxee rahmatullah alayhim naan looloo gën a dëgër waaye loolu gënul a dëgër mu'allafatu qulubuhum yi façon yii yëpp ñu ngi voilà léegi nag ñi nga xam dañ leen di jox fan lañ leen di jox ci zakat bi wala déet wala boog ci eh, alal yi ñëw loolu beneen wax la mais daal li ñu bëggoon a wax mooy que ne loolu dafa am bal léegi te képp ku jiite mbiru jullit ñi loolu war nga ci bàyyi xel roye ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa am nit ñoo xam ne yàlla moo leen binde noonu manoo ci dara daa def ñu bëgg alal te yonent bay saa saam gisoon nañ fii ci Riyad bi hadis bi mu ne Abdullah saa saam ne am na wan dëgg na ko moom bi <laughs> yonent bi alayhi salaam <coughs> ne xeet wu ne am na am na am nat waaw xeet wu ne inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-maal waaw hadith quatre cent quatre-vingt-un gisoon nañ ko foofu waaw ci baabu fadl zuhdi fi dunya wal harth ala taqalluli minha yonent bi alayhi salaam ne <coughs> <coughs> inna li kulli ummatin fitna xeet wu ne am na fitna boo xam ne bi gën a màgg bu la yàlla teg sama xeet nag fitnaam bi gën a mooy alal yonent ma ne saa saam loolu nekku ci nag naan léegi da leen di piéger bàyyi leen noonoog ñoo xam déedéet day fexe loolu ñu bëgg mu ñëw soppi leen ci biir loolu waaw ah mu soppi leen ci biir loolu te xam nga ne keroog waa Màkka ñu bari ñu tuuboon tuubuñu woon ngir dañoo bëggoon lii ne ñaa ah. loolu moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu daal di ciy teg lim ci teg mu ne wa in kaana ar-rajulu la yuslimu maa yuridu illa ad-dunya mu ne kat doon gis benn waaye daal di tuub <laughs> nekk jullit waaye nekk jullit gi sopp ci lu dul àddina intérêt mondain kese ko taxadu waaw moom daal commerçant la woon léegi gis na ne daanaka gaayam euh, euh, euh, client wa yëpp ay jullit lañu wala léegi moom ça ne fait pas <coughs> ngay dox ci réew yi di di commerce di wër ñu naan la yow lan nga doo jullit nga naan déedéet nga gis ne ñu dugg ci l'islam ngir ëpp àddina waaye looloo ko taxoon a dugg de waaye famaa yalbasu illaa yasiran waa jooju du des lu dul lu néew rek hatta yakuna ba ni muy nekkal islaamu l'islam ju mu dugg noonu te gëmu ko woon waa ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma alayha moo ko gënal àddina ak li ci biir àddina waaw loolu la mooy lii surtout xikma bi tax yonent bay saa saa doon fekk ci gaa ci loolu dañoo bëgg alal mu fekk ci leen di leen dox alal <coughs> waaw te yonent ba lay saa salaam ñu ne keroog bi kii tuub see keroog bi nga xam ne ci la Seydina Wa'il ibn Hujr radiyallahu ta'ala anhu daal di tuub see yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais dafa jël ñeganaay comme comme Adi ibn Hatim Wa'il ibn Hujr famille princière ñoom ay buur lañu woon mu tuub si yonent bi saa salaam jël yéreem yéreem la jël yéreem tegal ko ko ngir mu toog ci Seydina Adi ibn Hatim baayam mooy Hatim mu siiw mi te fam ne woon daanaka buur lañ ko jàpp woon ci waa toy bi mu ñëwee yonent bi saa salaam da koo tegal ay ñegenaay ne ko toog ci nee na ma ne ko fan mu toog ne ma toog ci ma ne ko géej yonent way am na ma déedéet biñ ci toog mut nee na ma toog ci ñegaraay yonent way saasaam toog ci suuf allahu akbar mooy sensibilité yooyu xam ne mooy yooyu nga xam ne léegi boo koy def waxuma ci ñi nekk ci day turu laïcité suñu façon yi non non non ñoo xam ne dañ ne diine moo leen ñor waaye teggin yii yëpp daa mel ni boo bokkul ci seen répertoire waaw buñ bëggee ñu naan ñun daal fii ñëpp a yem on tous kii voilà ah la xayra li arabiyyin ala ajamiyyin ala arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa waaw dañ koo gën a xam yonent bay saa xanaa moo ko jàngal ah te pourtant lii la doon doxale lu dul ñii ñii dooloo woon gis mu ñëw di leen lool parce que dafa bàyyi xel ñii li nga xam ne loolu la ñu xam famille buur nañu buñ ñëwee ci l'islam nañ leen teral waaw ndax xiyaarukum fil jaahiliyya xiyaarukum fil islam idha faqahu ñi gën ci yéen ci jaahiliya ñoo ci l'islam bu ñu déggee fiqh bu ñu amee dégg-dégg bu xóot ci l'islam te di ko jëfe loolu sensibilité yooyu nit da koy jëfe ci turu l'islam gaa yu bari duñ la comprendre mais nga leeral leen ne leen sunna la de waaw bu dul sunna ju siiw léegi tamit ngeen xam ni mooy sunnaa yonente bi sallallahu alayhi wa te nii la doon doxale kon yooyu dafa am solo mu ne kon nit ki doon na tuub du bëgg ci lislaamam gi dara laa wax àddina kese waaw mooy la mu waxoon ci hijra ba rek fa man kaanat hijratuhu li dunyaa yusibuha waaw aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay koo xamante ne nii moom ab hijraam li tax mu gàddaay jóge Makkatal Mukarrama ala zaadaha allahu sharafa ñëw ba Medina te dara taxu koo jóg lu dul mbiru àddina hein <coughs> wala soxna bu muy takk kooku daal la muy la la ko tax a jóg daal mooy bu ko ca amee ah na sant <laughs> mooy bu mu laaj toog comme que loolu taxu ko woon a jóg bu mu ko réclamer boroomam waaye boroomam ci ci boroom bi ci baaxam gaa yooyu yëpp dañoo mujj leerul islam dugg ci seen biir waaw jigéen a leen taxoon a dugg ci lislaam waaw walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah mais gis nga day am contraire bi ah <coughs> day am contraire bi gaa yoo xam ne ñu nekk jullit gis soxna bu ñu bëgg boo xamante ni chrétien la wala juif ñu pare ngir dekk loola walla iyaazu billaah a cheikh Muhammad Hassan cheikhuna laa ma sa dégg muy wax lu mel noonu allahu akbar allahu akbar kooku yàllaa ko repêché sax moom daal xaw dal ci transport benn transport xaw ma train bi xaw ma lan la dajeeg benn jigéen boo xam ne waa ji comme saytaan ci <laughs> rafet ay ko <laughs> lu mooy mais mësula gis ku mel ma <coughs> waa ji xol bi xol bi <coughs> dagg ci ndaw si mu koy topp di ko topp ba fi kii léegi nag léegi buy wax ak boobu ndaw si la ko boobu nag ah moom chrétien la ak nangam ak nangam waaw mu naa ko man jullit laa mu ne ko lool nag kon daa la nekk <laughs> waa dem ndaw si di ko wax ba waa ji pare na ngir génn ci lislaamam gi saway ngir lan mën a takk ndaw soosu walla iyaazu billaah ci gàttal daal nee après ci la seetaat affaire bi moom xam naa ñëwoon doon da ko da koo xamoon ñëw doon ko wax waaw mu ñaanal ko yooyu te yu mel noonu quoi mooy yooyu tamit yu yu garaaw la waaw waaw <laughs> kon nag eh, mu ngi noonee kon eh, nga gis kon nii nii nit ki lay dugg ci l'islam ndax leneen mais yeneen tubaab yi saa saab la la tax jóg contraire bi la lay fexe mu am addinaa la taxawoon na jóg mu fexe nga bëgg àllaaxira alal la taxawoon a jóg après nga bëgg l'islam kese am na ñoo xam ne bi ñuy dugg ci l'islam mais dugguñ ci woon parce que dañ koo gëm nii ah xoolal Seydina Hamza <laughs> Seydina Hamza bi muy dugg ci l'islam radiyallahu anhu mais duggul ci l'islam parce que daa gëmoon l'islam ah ah non non non non non Seydina Hamza moom hamiya kese ko dugal ci l'islam <laughs> waaw benn mawlaatu Abdallah ibn Jud'ana ah inna ibn Jud'ana kaana al-hilfu manzilahu ah, li matlibayni al-yamani munshi al-kalimi ibn Jud'an moo bëri at-Taymi nekkoon. Ah, magum Quraysh jamono yooyule <coughs> benn